agsi woon nañ li jëm ci wàllu Méd ah, ñu ngi doon wax ci naka lañuy rendee ci sharia parce que Méd nañu ko bi passé définiruñu ko mooy lépp loo xamante ne nii bépp xayawaan boo xam ne ci makulul laxm moo tax ñuy wax yoo xamante ne nii dañoo daganal lekk seen yàpp nga xam ne rendiwuñu ko bees ko rendiwul ci yoonu sharia wala mu nekk loo xam ne dafa faatu naturellement muy mort naturelle mort naturelle loolu day waralu midd ca la nga xamante ne mooy bàyyi ma boobale wala comme liñ waxoon gis nga moo taxoon ñu dugg ci ni ñuy rendee ba yoon gi charte yi yi nga xam ne ñoo concerné aji rendi gi ak li muy rendee ak li ñuy rendi ci lañu gise woon ne Ah. kii reen di fokk mu nekk koo xam ne suwaam jullit la walla juif la walla mu nekk koo xamante ne nii chrétien la mais mu remplir condition yi nga xamante ne nii moom lañ tuddoon ci jataay biy weesu mu nekkub yahud kese doyul déedéet mu nekkub kercaan kese doyut ma ne mu nekk jullit kese doyut ngir li mu ren ñu ne baax na waxoon nañ ne day nekk koo xam ne mukallaf la wala mu nekk mu mayis sabiyun mumayyiz koo xam ne day am xel teg ci aaqil waaw te mu tudd ci turu yàlla te loolu muy rendi mu daldi koy rendi te buur yàlla tax mu bañ a nekk loo xamante ne ni daf koo rendi pour ay xërëm ak yooyu wala daf koo rendi pour loo xam ne daal de toute façon lii yëfi bu xaabalaak yu mel noonu ndax suñu boroom subhaanahu wa taala ci suuratul maayida ci aaya 3 bi wax nañu an lan mooy médd waaw di mu naan xurrimat aleykumul maytatu xaraamal nañ leen ci seen kaw yéen jullit ñi almaytatu médd mooy lan lan la xaraamal ci médd mooy di ko consommer sinon mas nañoo tudd ne li jëm ci wàllu deru xayawaan bu man di doon animal bu man di doon der ba bu dee tane nañ ko mooy wulli nañ ko faqad tahur wa huwa qawlu alxabib almustafa sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko imaam ibn abbas daldi soloowe ci moom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ida dubira al ihaabu faqad tahur mu ne saa bu ñu tanee wulli li nga xam ne mooy der bi laab na ci beneen riwaaya xadiis biñ ñu wax sànq mu ci saxiixu imaamu ci beneen riwaaya mu ne ayuma ihaabin dubigha faqad tahur alayhi salaatu wassalaam mu ne ayuma ihaabin bépp der boo xam ne dubigha des koo tane des koo wulli faqat dëgg-dëgg tahura daal dinay làpp lool mooy li gën a dëgër te mooy waxu imaam ibn Hazm wa xisba muy zaahiriyey aleyhim rahmatullah kon xurrimat aleykum almaytatu xaraamal nañ ci yéen médd mooy aklul mayta lan moo ñuy won lekk ko rek la lañu wax mais du par exemple medd boo xam da nga ñëw fekk medd nga jël der bi nga tami ko loolu day baax moo tax xadiisu yaay Maymuna bi mu ne marra nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bi shaatin yajurrunaha fa qaala hal intafa'tum biha biha fa qaalu innamaa hiya mayt qaala sallallahu alayhi wa sallam yutahhiruha al-maa'u wal-qarad sayyidatu Maymuna xadiis yi boo demee tamit ci Buluughul Maraam imaam Ahmad ibn Ali al-Asqalaani di imaam Ibn Hajar al-Asqalaani raxmatullaahi alayhi dina leen foofu ci kitaabu al-Buluugh yaay maymuunata bint alxaaris alhilaaliya radiyallahu taala anha wa ardaaha mu ne marra nabiyu sallallahu wa sallam bi shaatin yajurrunaha mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa romb bi shaatin ci benn gàtt boo xam ne yajurrunaha ña ko moom ñu koy diri mooy dafa médd ba da bañ koy jiri di ko yóbbu fañ ko war a sànnee yonent bi alayhi salaatu salaam romb leen ne leen hal intafa'tum biha xanaa manu ngeen a jëfandikoo jariñoo li nga xam ne mooy deru gàtt gi ngeen di sànni ji ñu ne ko innaha mayta ñu ne ko ah sang bi alayhi salaatu salaam lii médd la de pour wan ko ne ah ñoom ndax ñoom xamoon nañ ne ci li ñu amoon jotoon a am ci mooy amoon nañ ñu mel nii ci alxuraan comme ay xurrimat aleykumul mayta xaraamal nañ leen médd moo tax ñu ne aleyhi salaatu wassalaam ah innaha mayta de mbir mi médd la de mu ne leen yutahhiruha al maa'u wal qalb deram bi ma leen wax ne ndax manu ngeen coo jariñoo ngeen ma médd la yëgu ngeen ne yutahhiruha dina ko laabal almaa u ndox wal qaradu ak li nga xam ne mooy net-net kon loolu lépp moo ñuy wone ndax alxadiisu ah, yubayyinu alquraan walxadiis muhakkamun ala alquraan xadiis yonent bi aleyhi wassalaam moo am priorité ci alquran ndax moo koy leeral waaye du alquran mooy ñëw di leeral sunna déedéet sunna mooy ñëw di leeral alquran moo tax suñu boroom ne woon aleyhi salaatu wassalaam dama laa yónnee li nga xamante ne mooy jox sa sunna bi ngir nga leeral nit ñi ma nuzila alayhim li nga xam ne moom lañ wàcc ci seen kaw muy alquran kon suñu boroom ko wax moo tax sunna moo boo ñëwee loolu règle la boo xam ne jàpp ko bés boo ñëwee gis ci alquran loo xam ne dafa niru lu contradictoire ak xadis bu wér xadis bu wér xamal ne xadis bu wér bi mooy am moom moo gën moom mooy am priorité ci alquran bi ndax moo koy leeral ndax bu amee exception pour wan ne ah aaya bii de lam doon wax weesu na wala lool lool xadiis a koy leeral léeg-léeg alquran ci boppam di firi alquran as sun al alqur alquranu yufassiru alquran waaw alquran day firi alquran sunna day ñëw di leeral yenn atte yu bari ci alquran yoo xam ne sans sunna yonent bi aleyhi salaatu salaam ñun ñépp ci gréer lañuy ne waaw ñun ci gréer la ñuy ne sans exception amul kenn ku ci génn amul benn benn koo xam ne ngëm yàlla nga lu darajaam man di toll bu dul woon sunna day riir moo xam waliyu la moo xam lamdaa la moo xam ammi la moo xam aalim la moo xam lu mu man di doon sans sunna yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nit ki day réer waaw day réer kay day réer <laughs> léegi kon bu ne xurrimat aleykumul mayta xaramal nañ ci yéen médd kon mooy consommer mooy akluha waddamu ak deret ci jotaay bii weesu gisoon nañu xikma bi nekk ci hein xikma bi nekk ci ñu war a bàyyima bi gàtt bi ñu war koo rendi wala ñu war koo loj bu dee ne gëléem la walla giraaf muy njama la parce que deret jooju noonu bu dee ne lu ñu dóor masse courant la deret ji day des ci biir bu dee ne loo xam ne dañ koo mas dañ koo dóor ay kii ci bopp asome ko door koo door koo ñëw di fees loolu deret ji da ciy des te loolu noonu deret la joo xam ne sobe la te mën na lor doomu aadama bi muy ad damul masfuux wa damu xaraamal nañ ci yéen tamit ngeen di consommer li nga xamante ne nii mooy ad damul masfuux te lool alquran voilà comme li liñ doon alquran mooy firi alquran ci suuratul an'am bokk na ci yiñ doon wax ne aw daman masfuha yi nga xam ne yooyu dafa nekk sobe mu nekk loo walla deret joo xamante ne juy walla kon ci la ñuy xame ne boo rendee xar li nga xamante ne deret yi nekk ci yenn parti yàpp yi noonu loolu noonu taxul ñuy wax loolu laab na mais deret di wal di bi di walangaat loolu mooy li nga xam ne moom la suñu boroom xaraamal mu ne wa laxmul xinziir waaw xaraamal naa ci yéen it consommer li nga xam ne mooy yàpp mbaam xuux mbaam xuux xam nga dinañ wax nañ la bul fàtte fiil biñ joxe woon ne ñetti affaire moo am pour ñu ne yàpp bi yàpp bu dagana consommé la il faut ñetti mbir am mooy azaabixu ki nga xam ne mooy kiy rendi waxoon naa la nga teg ko sa côté ndejoor sa loxo ndejoor almadbuux mooy animal bi nga xam ne moom lañuy rendi bàyyi ma bi ñuy rendi waxoon naa la nga teg ko sa loxo gauche mu des benn mbir mooy al alatu zabh mbir mi nga xam ne muy paaka bi wala leneen li nga xam ne moom laay utiliser ngir mën a rendi loolu waxoon naa la nga teg ko sa kanam ñett yooyu ñu ngi ñëw ci charte bu nekk euh, charte bu njëkk bi pare nañ ci mooy azabih ki nga xam ne mooy aji rend ji kenn du wax rey <laughs> ñi seen wolof des tuuti walla boog sax ñu xam ko mais des fois bu ñuy wax ñu bañ ci bàyyi xel ñoo naan waa ji rey nam tabaskeem déedéet buur yàlla mooy rey rendi la ñuy wax <laughs> waaw rendi lañuy ñuy wax léegi kon mu ne kon mooy xinziir dafa bokk ci yi nga xam ne almadbuh bu ñuy gis charte yooyu mooy mu bañ a nekk bàyyi mu bi bañ a nekk bàyyi mu boo xam ne sharia dafa xaramal ku ko consommé lépp nag loo xam ne dañoo xaraamal ku ko consommé dañuy xaraamal ku ko rendi waaw waxoon nañ fi waxoon nañ fi loolu mas nañ ko gis ci siira bi al al al al al makulil lahm animaux yi nga xam ne yooyu ñoo dagana lekk seen consommé seen seen yàpp waaw yooyu bi ñu koy wax tuddoon nañ lu mel ni mbott ne mbott dafa xaraama lekk nan lañ ko xame parce que mooy ab règle la bu général bu ñu la ne bépp animal boo xam ne da dégg ci charia ñu naan dañuy cere ku ko rey xamal ne loolu dañuy xaraamal ku ko lekk loo xam ne bala nga koo mën a lekk rey rendi ko ñu xaraamal ku ko rey loolu mooy wane ne kon loolu lekk ko dafa xaram ko mbott comme yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko xaraamaloon ci xadiis bu ne ci sunan al imaam Abu Daawud as-Sijistaani rahmatullahi alayhi la mu waxoon ba waaw dafa tere an qatli difdaa waaw yonent bi alayhi salaam moo xaraamal ko rey li nga xam ne mooy mbott muy crapaud ngooq yi ngooq waaw waaw joojee dañoo xaraamal ku ko rey moo tax pâte de grenouille moo xam nañ la booba loolu dafa xaraama consommer ci jullit waaw day gis restaurant yoo xam ne surtout fii ci tugal nga romb ñu bind mënu bi ne ce soir wala menu añ bi pâte de grenouille yow en tant que musulman na la leer ne loolu mënoo koo lekk parce que yonent bi alayhi salaatu wa moo xaraamal ko ko rek waaw kon mooy il faut loolu kon di bu ñëwee ci charte yooyu léegi dinañ ci ñëw léegi insha allah il faut animal bi mu nekk animal boo xam ne bu dagana rendi la wa lahmul xinziir moo xaraamal tamit li nga xam ne mooy hein yàpp mbaam xuux mbaam xuux non seulement xam nga mbaam xuux moom mbaam xuux dafa sobewu ba mu des lenn ci maalikee rahmatullah yi nga xam ne ñoom am na ci ñoom ñoo xam ne du unanimité que ne mbaam xuux dafa sobewu parce que comme que Maliki yi rahmatullah dañoo jàpp ne ñoom ah mooy affaire bi la fait muy dund lool mooy animal bi la fekk muy dund mooy wan ne sobewul ndax kullu hayyin tahir moo tax seen biir dafa am wuute am nañu ne non ma mbaam xuux ba mu def mbaam xuux parce que quand même alxuraan ni ñu ko tudde moom li insister ci ci najaasaam moom moom loolu dafa leer quoi voilà moo tax ay kalbu nii ay xaj gisoon nañ tamit masalaam xaj que ne xaj ci boppam selon Maliki te loolu mooy li gën a dëgër xaj sobewul li sobewu mooy liy jóge ci làmmiñ bi ak gémmiñ gi waaye xaj riisu la loolu rek taxul ñu ne euh, euh, waa yow demal nga summi ji sa yére yi mënatu la julli waaw <laughs> te loolu gis nga loolu mooy mazhabu maliki yi rahmatullah alayhi mais waxoon naa la bañ ci tollee ce qui est bizarre mooy suñu réew yi pour war na ne du réew yi xam-xam ñun dañ naan ay maliki lañ ay Sénégal yi mais ñu aka bokk nañ ci ñuy gën a sensible ci loolu ku ci xaj laal mu foog ne njàppam yàqu na njàpp loolu moom moo gën garaaw sax ab xaj laal la nga jàpp ne say njàpp toñ na waxuma yéere de yére fi mu la laal rek que ne sobewu na mais nga jàpp ne njàpp la toj na loolu moom mooy li gën a tee yéeme yéeme yéeme moom amul kenn ku ko wax waaw <laughs> sobe bu laal nit taxul njàppam toj waaw kay <laughs> kon mu ne walaxmul xinziir kon xaraamal naa leen ci yéen tamit ngeen di consommer que utiliser laxmul xinziir moo tax bépp produit boo xamante ne nii bu ñuy defar la gato wala lool mu am origine animale matière animale boo xam ne ci porc la jóge mooy loolu dafa xaraama consommer même bu dee zéro virgule zéro un pour cent la ci waaw gélatine de porc lu mu am si xaram euh, comme que nag gisoon nañu affaire kii reen yi muy compte euh, kii nu mu tudd euh, condition yi mu war a remplir mooy bu dee gélatine beneen animal comme bëf wala yu mel noonu tamit du baax parce que seenu rendi baaxul waaw bu dee atayee ko rendi yi ñuy gis nii ci kii firme yeeg yoo yokk entreprise yi ah nga xam ne ay ay ay ay ay ay kii euh, fàtte naa marque ba sax xaw ma cochonour wala yu mel noonu Euh, euh, euh, te te te seen yàpp bi du du du du du du xalaal mooy bu dee ne ci loolu lañ jël ci ci nag wi daal di ko ciy boole mooy xam nga ne loolu yàqu na mu ne kon wa laxmul xinziiri xaraamal naa leen tamit yàpp mbaam xuux wa ma uhilla li gayrillaahi bi ak lépp loo xamante ne ni dañ koo rendi te tuuru yàlla taxul buur yàlla taxul mooy loo xam ne nit ki daf cee yéene màggal ay xërëm wala nangul leen ñoom liñ ko ne moom ñoom ñoo soxla lii waaw loo xam ne leen pour leneen la mee du pour yàlla mooy comme niñ la waxoon keroog ne bokk na ci condition yi waa ji buy rendi waa jiy rendi mu bañ koo rendi jublu ci keneen ku dul yàlla comme xàmb yéeg xërëm yéeg yi nga xamante ne nee nañ ma pour ma weexal pour lii la yooyu ñoo xaraam tamit mu ne nag léegi yii nii muy tudd yi ci tegu yii nag yii yépp ay médd lañu wal munxaniqa al munxaniqa ah mooy boo xam ne dafa xoju ba dee xar moo xam ne danga koo yeew mu mu mu rab mu rabe di di di xëccu di xëccu di xëccu ndax dee di xëccu di daar fu ne ba buum gi fekk ci bopp ci baat bi nga ko yee ngi yeew buum gi di di xoju di di pressé di di di ci baat bi ba mu dee yow fayam bi boo ñëwee moom bi yoboo bi yoboo nga dëgëru xar moomu te xam ne moom jigo <laughs> bi moom tey doo ci mën a soos a <laughs> ah, cheykhat doo ci soos de <laughs> waa kër nguur jigaan ngóor jigaan fay du ngeen ji du ngeen so du ngeen seeñu bés boobu waaw léegi kon mooy wal munxaniqatu boo xamante ne nii dafa xoju wal mawquda hein mooy boo xamante ne nii ah, dañ ko dóor boo xam ne dañ koo leneen lu ngeen ko fëgg leneen ba mu faatu loolu it loolu it daganul waaw loolu it dafa xaraama lekk wal mutaraddiyatu mooy mutaraddiya mooy boo xam ne dafa jóge ci kaw daal di daanu ci suuf lu jóge ci kaw wadd ci suuf xar moo xam ne dañ koo takk ci étage wala ci étage la ne di tëbëka dal di tëbëka dal di tëbëka dal ba ne dabaj ci ci suuf ba ne ba ne rëll ci suuf faatu xar moomu moom pare ngeen ci waaw mooy xar moomu c'est pas pour vous waaw parce que c'est trop kooku bul faatoo mooy ne kooku mooy almutaraddiya ku jóge ci kaw daal di daanu kooku it manoo ko lekk waaw kon tudd nañ la munxaniqa mooy bi xoju bi étranglé wu wal mawquda boo xam ne dañ koo dóor mooy liñ doon wax sànq comme gars yi li ñuy def am nay temps noonu lañ doon def jël aw ab kii rek barre de fer fëgg ko ci bopp nag wi wala xar bi assommé ko hein loolu moom <laughs> loolu medd la même bu dee dañ koy assommé ba pare door koo rendi loolu moom médd la parce que ba muy dee assommé bee ko rendi moo ko dee moo ko rey waaye du rendi giñ ko rendi mu ne wal mawqudatu kon wal mutaraddiya wan natihatu mooy bi nga xam ne dafa mbëkkante ñaari xar yuy mbëkkante wala ñaari am bu jam benn bi ci biir mu daldi faatu waaw daldi koy percer kii bi loolu it baax na waaw loo mooy kii boo non boobu baaxul mooy yi mbëkkante <laughs> wama akala sab'u yëpp medd lañu ak bi nga xam ne dangaa fekk gaynde gi doon ko lekk nga dàq gaynde gi waaw ba gaynde gi daw walla segg gi gaynde gi tàmbali koo lekk nga ñëw déedéet déedéet kooku kooku manoo koo rekk gaynde gu fàdd ab ab prowaawam ba jàpp toog di lekk xoj na ko ba mu faatu di lekk nga ñëw dàq ko jël wama akala sab'u xanaa léegi nag am na loo xam ne sab'u bi mën na ko commencé lekk mais faatuwul nga ñëw mu daw waaw boobu bokkul dinañ gis xadiisu ndaw sa nga xam ne pour wan la tamit waaw kay waxaale dañuy wax keroog jotuma wax bi ma naan nañ ko évacuer gaaw ko ne jigéen mën naa rendi hein mooy benn si ndaw dafa da ab kii la woon ab sàmmkat la woon eh, bi mu ñëwee di sàmmal xaru waa ñoñam am benn benn benn kii bu ñëw daldi di fàdd lenn ci gàtt bi léegi nag mais mu daldi dab gàtt bi laata laata gàtt bi faatu waaw ba nga xamee ne nag ci la ko dab mu daldi koy rendi ak benn xeer mu ñëw nag ah kaw gaa yi nag ñëw laaj yonent bi yi salaatu salaam nag waaw laaj ko nag ne ko ah mbir mi kat nii la demee waaw est-ce que mën nañ koo lekk mu ne leen waaw man ngeen koo lekk mu ngo kon nag affaire baa ngo kon mooy bu dee ne gàtt bi da koo commencé lekk mais faatuwul commencé koom jàpp tànk bi xaw a damm damm tànk bi ba commencé nga ñëw fekk ko fa loolu nga doo ko rendi loolu bokkul voilà liñ lay wax nii mooy eh, al wa ma akala sab' mooy loo xamante ne nii eh, gaynde wala segg wala gaa yi mel ni ñoom mbokkam yi ñoom ñoo ko tàmbalee lekk te fekkoon na mu faatu nga ñëw nag di ko lekk am na tamit beneen affaire maa qutiya min al bahima wa hiya hayya fa mayit mooy ne lépp loo xam ne danga koo dagg hein danga koo dagg ci bàyyi ma buy dund nga dagg ko ci moom ci partie yaram beeg wala loolu am loo ci dagg fekk moom mu ngi dund loolu noonu nga dagg ci moom medd la voilà ah mu ngi noonu voilà léegi kon mu ne wa illaa ma zakkaytum lu dul wa ma akala sab'u illaa ma zakkaytum mooy ne yii nii yépp loolu moo tax ñu ñëw ci zakat ci zakat zakat laa wax de pas zakat wax nañ ko bii passé moo tax mooy mu ne yii nii yépp dañoo xaraam illaa lu dul ma zakkaytum loo xam ne yéena ko rendi ci yoonu sharia mooy xar mun xaniqa bu boo xam ne dafa xoju loolu dafa xaraama lekk mawquza boo xam ne dañ koo fëggub dóor ko yett wala kuur wala dara bam faatu wala di ko dóor di ko dóor di ko dóor bam faatu wala boo xam dafa jóge ci kaw wadd wala bu mbëkkante ba faatu wala loo xam ne gayndee ko commencé lekk wala segg wala till wala panthère gaa yooyu yooyu yépp xaraama lekk illa sauf ma zakkaytu mooy bu doon ne yoo xam ne dangeen ko rendi xam nga li xoju moom ba dee dee na ba pare li wand dee it dee na li ñu dóor fëgg ba mu dee it dee na mais laata mu doon bu doon ne deewul waaw bu dee lu ngeen rendi comme gay comme gaynde gi jàpp benn tànku kii nga ñëw dàq ko mu daw nga ñëw rendi ko waaw kay loolu bokkul moo tax illa ma zakkaytu mooy kon mbir bi mooy lépp loo xam ne kon illa bi ma zakkaytu moo ñu koy wane mooy lépp loo xam ne rendi wuñ ko ci yoonu sharia mu ne bokk na ci xaram wama zubiha ala nusubi lépp loo xamante ne tamit dañ ko mooy liñ doon ma wama uhilla li ghayrillah moom lay leeral fii wama zubiha ala nusub mooy li nga xam ne ci hôtel yi dañ ko kii sous le pied des hôtels hôtel pas <laughs> mooy euh, temple yi da am foo xam ne fa la ñuy rendee ay Osis Osiris même ñoom Zeus gaa yooyu yàlla yooyu caaxaan yooyu gaa yi amoon dafa am foo xam ne fii pour di rendi pour def ay sacrifice pour moom la foofu nag ñu koy rendee foofu mooy autel léegi autel yooyu nag mooy wama zubiha ala nusub mooy ci xërëm yi rek loo xam ne dañ koo rendi pour comme symbole na mooy ki ñëw ba ci ndëpp yi di fa rendi wala garab gi nga xam ne nañ moo symboliser ndëpp yi Eh, eh, kii bi nu mu tudd famille bi ñu yow di fa rendi parce que ngir neexal ko parce que pour affaire yi dox wala diw ma suñu mbokk mi dara dal aywa loolu looyu dafa xaram voilà wa an tastaqsimu bil azlam hein kon mu ne ak tamit ngeen di ngeen di mooy di def kii azlam yi mooy pilo face yooyu gaa yi doon def nga xamante ne wala bu ñu waree dem fenn daldi jël seen yooyu teg ngir xool ndax la ay laa wala wii bu laa yi génnee ñu ne ah kon nag mooy tukki bi duñu ko def parce que lii war nañu ne kon du baax wala bu noo bi génnee nag eh, ñu ne kon nag baax na looy def rek dem ci gaa yi ñu xoolal la nga ne mbir yi kat baax na nag waaw mu pittaawal la mooy yoon tey gaa yi meer yi nga am dañuy toog di la wesaareel pittaaw yi naan gis naa tukki de bii nii ak tukki la la lay wax ak alal ju bari ju ci tegu nga naan ne maa la ko wax wë wëndeelaat pittaaw yi ngir wan la yooyu yépp a xaram mu ne loolu lépp daalikum fisq yi yépp nag ak fisq la ak génn topp la voilà perversité la waaw nga naan waaye meer mère bi pitaaw nga naan perversité man na la yàllaa ko wax nga naan man mère bi pitaaw après fisq nga naan ma naan perversité la <laughs> yii yépp waaw bu dee li xoju liy wadd li mbëkkanteeg yooyu da nga ñëw fekk faatuwuñ waaw illaa ma zakaytum boo leen rendee ndax loolu rek kay tax bàyyi ma dagan ci lu ñu mën a lekk mu dagan léegi gis nga aaya buy ne moo leeral affaire yi <laughs> moo tax yeneen yi ñuy wax nii yëpp da koy day gën a leeral aaya bi rek ak li jëm ci yooyu léegi nag buñ dikkaatee kon gisoon nañu lan li jëm ci condition yi jëm ci aji rendi yi kiy rendi eh, saa gaa yi woote serial killer yi <laughs> gaa yi dem ci fermier yi fii gaa yi di leen tooñ naan leen ay serial killer lañu <laughs> bu leen xar yi gisee tasaaroo ne gaayaa ngoog <laughs> loolu kon gisoon nañ az-zaabih walillahi alhamdu wal minna xam nga seytaane am na benn affaire bu mu lay wax <laughs> boo xam ne yéeféer yi dañ ko doon wax alxuraan wax na ko suuratul an'am mooy mooy yi yi yi nga xam ne yuuxuuna dañ koy wax ilaa awliyaa'ihim li yujaadiluuna li yujaadiluukum dañ koy wax seen alliés yi ngir ñuy dàggasante yéen jullit ñi mooy xam nga am na ab comédien senegal bu mu mësoon dégg muy wax loolu jàgg na <laughs> bim naan bim naan euh, fekk muy tooñ affaire tabaski yooyu la doon wax waa yi nga xam ne tabaski day waaju jot kooku moom <laughs> léeb bi moom xam naa léeb boobu moom ab fayeen rek lay doon waaw mais fayeen yi ñoom laa gis ak ñi mel ni ñoom quoi ñi nga xam ne jotuñoo presque ñoo yi benn lañ comme njuufeen yi mais yi ñoo gën a garaaw waaw fayani ñoom ñoo gën a garaaw ñoo gën a garaaw njuufeen yi ñoo gën a garaaw ngomeen yi même bu dee ne ñoom ñépp garaaw <laughs> mais ñoom dañ cee ràññeeku ràññeeku boo xamante ne maara day taali la <laughs> léegi. Euh, mooy kooku da ko doon fay te pourtant loolu mu doon wax noonu yéeféer yi dañ ko doon wax <laughs> yàlla la euh, mooy euh, euh, waa ji danaan waa ji dama ba muy commencé kii nun danu tuddati tabaski ji da doon waa ji ñëw mu jëndum xaram ñetti fan avant mu ne soxna si mu mu nokkos affaire yi defar marine yi nokkos yooyu mu pare mu ne nañ ko diw xaram mi ndax day gin a saf gaa yi gaa yi ñoom gaa yi ñoom inspiration quoi ñetti fan avant tabaski mu ne nañuy diw xar mi nokkos bi di ko nokkos léegi ci yaram bi bu ko defee bés bu ñu ko rendee ba war a tabaski day mbir yi day gën a saf <laughs> bañ ne veille tabaski nag suba la tabaski ci guddi gi xar mi faatu quoi <laughs> bi mu xëyee xool wala bi mu demee julli ji avant bi muy ñëw la xar mi faatu mu ñëw ñu ne ko soxna si ne ko ah nijaay de xar mi faatu na mu génn benn benn parade boo xam ne bu yéeme yéeme yéeme mu ne ah yàlla yàlla rey nit nit rendi bu nit rendee ngeen ngeen ne dagan na yàlla nag yàlla rendi yàlla rey <laughs> ngeen ne xaraam na mooy loolu fan ngeen ko teg naka lay yàlla mi nga mais bu nit rendee jëlum xar rendi bismillah rendi ñu ne baax na mais kantaa bu dee nit la nag bu dee yàlla mi nga xam ne moom moom mais mais xanaa kay yàlla kay bu rendee bu bu rayee bo mooy loolu daa war a dagat yàlla rey ngeen bëgg ngeen bëgg koo xaraamal mu ne soxna si way jàllal ne indil ma paaka bi laa wax defar fees ngir fees ak yooyu <laughs> kon <laughs> xam nga loolu mooy yéeféer yi nag loolu lañ doon wax dañ doon wax naan mais may lan may jullit ñi ñoom dañu contradictoire te bizarre quoi xoolal bu yàlla rendee ñu ne dafa xaraam quoi ah léegi bu kii bu bu nit rendee bu nit rendee ñu ne dafa dagal loolu moom dafa contradictoire parce que buur yàlla kay xanaa moo gën a baax la bopp may gax jaxlali seytaan yooyu lañ leen buur yàlla moom leen wax moo nañu lu dee naturellement dafa xaraama lekk gis nañu aaya yeeg illa ma zakkaytum lu dul li ngeen rendi mooy li dagan moom moom moo ko daganal voilà ne yéen li ngeen rendi rek kay dagan voilà léegi kon buñ paree ci ko rendikat bi mais li ñuy rendi nag lan mooy condition yi li ñuy reen dañ naan li ñuy rendi moom ay condition am mooy il faut mu nekk loo xam ne xayawaan makulul laxmi shar'an la comme li ñu waxoon sànq mooy il faut mu nekk bàyyi ma boo xam ne sharia daganal na ku lekk yàpp kon bu dee mbaam xuux moo tax rendi mbaam xuux loolu dafa xaraam sax mooy ndax loolu noon non seulement mooy ne rendi ko ci boppam ndax li ñu daganal nga rendi ko mooy loolu euh, affaire kii yi nag am na ci boroom xam-xam yi ci affaire est-ce der der dina daga di laab nan lay laabe am na ci ñu ne boo bëggee mu laab comme animal boo xam ne mënuñu ko lekk yàppam danga koy rendi ngir der bi dagam waaye loolu lépp ginu la dëgër waaw loolu lépp ginu dëgër lii dëgër mooy li la wax sànq te mooy waxu zahiriya zahiriya yi rahmatullah alayhi ayyuma ihabin dubira faqad tahur bépp der ak nu der deroo bees ka tanee bees ko wullee faqat dëgg dëgg tahura laab na kon léegi kon condition wu animal bi nga tegoon sa gauche mooy li ñuy rendi almasbuux mooy il faut mu nekk animal boo xam ne bu dagan lekk la moo tax ah bu dee animal buñ ma xaraamal manumaa jàppub xaj teg ko di ko rendi naan dama koy lekk waaw xaj moom dafa xarama consommer <laughs> bu dee am na wax bu ñuy wax ci lenn ci maalikee yi naan xaraamul <laughs> mais loolu <laughs> xaj kenn du ko consommer waaw walla ma tegu muus di ko dibi reen di ko di ko dibi loolu dafa xaraam wala am na luñ gisoon yàpp mbaam sëf la consommation de la viande asine fan lañ ko gisoon taxula yàggu bon yàgg na yàggul yàgg na yàggul foog naa matul adde biñ ko mujjee gis non warul mat c'est que affaire dañoo ratatale woon affaire yi rek dañu dañu tegale woon def lu bari mooy xaybar xaybar gisoon nañ ne foofu masala yi yàggoon nañ ci masalaay xaybar moom masalaay fiq yi gis gi ni bare woon gisoon nañ ci consommation mbaam dafa xaram waaw Seydina Anas lan la waxoon mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa wax Seydina Abu Talha amara rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam Aba Talha fanaadaa mooy yawmu Xaybar anna Allaha wa rasuulahu yanhayaanikum an luhuumil humuril ahliyya fa innahaa rijs muttafaqun alayhi la ne woon buur yàlla da yonent mi aleyhi salaatu moo dugal abu talha zeyd ibn xaalid euh, ne ko mu wax ci biir nit ñi ne leen anna allah këne buur yàlla euh, yanhayaaniku ak wa rasuulahu ak ndawam bi yanhayaanikum ñoo leen di tere an luxuumil xumur ci yàppu mbaam al ahliya mbaam sufi mbaam koju këri fa innaha ndax kat mbaam boobu rijsun dafa nekk loo xam ne soobee laa ñoo tax rendi mbaam it dafa xaram mooy kon condition wu animal il faut mu nekk animal boo xam ne rendi ko dañ koo daganal loolu benn mbir la waaw beneen condition mooy mu nekk animal boo xam ne même même bu nekkee léegi nga ne waa léegi baax na man de am naa animal boo xamante ne nii moom am xar la xar moom dagan naa lekk waaw al ci al an'am la bokk bahimatul an'am yi nga xam ne buur yàlla dañu ko defal ngir ñu ko ciy sant waaw li yadhkuru allaha ala ma razaqakum min bahimatil an'am ma razaqahum min bahimatil an'am ngir ñuy sant yàlla ci li nga xam ne moom la leen xéewal ci bahimatul an'am muy jur ji mais même bu dee xar daa am benn affaire boo xam ne fokk fokk fokk mu remplir mooy mu nekk loo xam ne ba nga koy reer di dese na ak dund waaw mooy mooy fi ñu jógalee bi mooy an natiha al munxaniqa bi xoju bu dee ne yow dafa xoju nga ñëw fekk faatuwul voilà voilà loolu garaawul faatoogul faatuwul nga daal di koy rendi mais boo ñëwee fekk ces derniers instants mu sànni benn mu xol ba kii nga ñëw dindi tekki ko rek mu sànni benn tànk rek après aj bët yi loolu boo ko rendee xam nga ne loolu daga na voilà loolu xam nga ne moom loolu moom daganul moom <laughs> loolu da lay mooy beneen condition bi même bu dee animal bu ñu war a rendi la il faut daata nga koy rendi mu am dundu mu nekk di dundu ndax bu xasee dee moom même boo ko rendee sawaay loolu moom taxul ñuy wax ñaari xar yu mbëkkante benn bi mbëkk benn bi fëq biir bi bi nga leen di kii di àtte laata ngay dem di takki beneen bi bee daanu faatu nga ñëw reen bi naan nañ gaaw gone yi gaaw leen ay waay waay déedéet mooy affaire ba jeex na il faut kon mu am ak dundu jamono ji nga koy reen bi mu daal di nekk loo xam ne day dund voilà boo ñëwee it fekk mu nekk phase terminale nga xam ne am ray mu dee rayul mu dee la mooy ne boobu yow leer na boo ko bàyyee quelques secondes bu faatu nga gaaw loolu it xam nga ne yow sa rend gi taxul mu dee <laughs> looloo ko mooy il faut condition li ñuy rendi il faut mu nekk jamono dañ koy rendi il faut mu nekk loo xam ne day dund xam nga looloo tax ci tubaab yi wax nii pour pour soulager l'animal pour qu'il ne souffre pas ñoon dañoo gën a xam buur yàlla lan mooy souffrir lan mooy alléger souffrance animal wala am mbindeef ñoon yaakaar nga ne moos am na jullit ñoo xam ne àgg nañ ci feebar ki ne jàpp nañ ne tubaab yi hmm, ñoom ñoo gën a am yërmande jullit ñi même boroom xam-xamu jullit ñi ci li nga xam ne mooy animal yi yàlla Ah, ngi dégg ay L214 ça c'est inhumain ça c'est nga dégg ay jullit yoo xam ne dañuy reprendre loolu doomu jullit yu bari problème bi nekk dëkk tugal yi nga xam ne bu Noël ñëwee ñu feetoo chrétien yi ak athée yi ndax Noël léegi fête commercial la mais bu kii ñëwee bu affaire bële amee tabaski mais léeg-léeg sax du leen jaral jël pause journée sax mais jour bi moom duma ko liggéey maag sama famille ñu toog am na ñoo xam ne moom du ko waxte def waaw doom ji duñ tee mu dem école léegi ñoom xamuñu dara ci loolu même bu ñu amoon possibilité fu ñu mën a dem ren di sacrifice boobu xale yi xam ko muy tradition boo xam ne buur yàlla dafa bëgg ku yëkkati yooyu waman yu'azzim sha'a'ir Allah képp koo xam ne dafa yëkkati yooyu fa innaha min taqwal qulub bokk na ci li nga xamante ne ni ci yii yi yiy wone ragalu xol ragalu yàlla xol yi ah? te ku màggal sha'airallah xam nga ne loolu moo gën fa buur yàlla pour yow ñu def ko gone yi xamuñu ci dara ñu bàyyi leen ak télé yeeg yi yi yi gaa yi naan ay écologiste ak ay ay ay kii ay vegan wala gaa yi nga xam ne ay végétarien lañ naan naan c'est horrible c'est vous mangez des cadavres yu mel noonu xale yi dañuy dem ba jàpp ne ñii ñoo amul yërmande l'islam li muy wax c'est horrible c'est moyenâgeux ça c'est kii ah buñ leen tegalee yàpp sax ñu ne duñ ko lekk. non moi j'aime parce que j'ai regardé un documentaire qui c'est c'est c'est horrible vraiment c'est horrible <laughs> nga gis ñoo xam ne ñu feebar ñoo xam ne jàpp nañ ne ñooñu ñoo ëpp yërmande walla iyaadu billaah mooy noonu lañ doxale ah jàpp naa ne nag loolu ñoom buñ koy def duñu ci bàyyi xel parce que naka la jullit di mën a xalaate ne ay nit ñoo xam ne ay sobe lañu daanaka ci seeni jëf seeni jëf mais pas seeni yaram mooy seen aqiida dara baaxu ci lépp tiim ñooñu ñoo ëpp yërmande borom bi sàkk nit ñi loolu wal iyaadu billah xalaatuñ ne loolu moom man manumaa xalaat ne ab jullit mën naa toog conscient ci loolu di ko wax lu dul mu nekk zindiq bu dee zindiq moom moom moom moom moom moom dépassé na foofu zanadiqa yi naafiq yi nekk ci njombartalu naafiq ñoom ñoom loolu lañ gëm këne ay affaire u l'islam yi yooyu ñoo xam nañ ñooñ moom taxu ñooñ ay yéeféer lañuy mag yoo xam ne ay caaya la ñuy sol wala ay mbaxana la sol selon les événements yor seeni course ngir won ne kenn ginu leen a gëm te ñooy naafiq yi gën a yées ci kaw suuf ñooñu moom taxul ma wax ñooñu moom loolu lañ gëm këne yii nii ay moo tax boo leen seetloo affaire u fiqh xamuñ ci tous ay idée rek ci charia ay l'histoire des idées yoo xam ne kat tubaab bi leen jàngal ñoom ñoo leen ne nii la parce que wóoluwuñu boroom xam-xamu jullit man nan laay ñëwee ne damay bind histoire Moyen Âge France ba pare ne man li ci france yi bind duma ko laal man nan laa mën a créer histoire Charlemagne man te new ma fi woon dund ma fi sama keneen dund fi ñi fi dundoo nag moom bind ñu ne lool duñ ko gëm léegi man je créer histoire Charlemagne ak histoire gaa yooyu <laughs> les Gaules te man jóge fële ne li fi gaa yi bind yépp historien tubaab yépp duma ci xool dara man maay créer sama bos loolu ku ñu ko waxoon ci beneen domaine comme lii ma jox exemple bi nga ne ñii dañuy fontu ils n'ont même pas droit de citer loolu nag moo dal orientaliste yi ak professeur yenn professeur d'université yi nga xam ne dañoo dem a dem a dem ba naan ci yooyu ba foog ne nag fii mu ne jàpp nañ ne sax ñoo gin a muus faqih bi buñ gisee faqih bi nii dañ koy yërëm waaw ñoom de baynal xaydi wal kii lañ nekk te loolu boo ko waxee gëme ko noonu mooy yow wax jooju waxu kéeféer la naan ulama ul xaydi wan nifaas ah ñi ñooy boroom xam-xamu ñoom moom bërëg ak nu ñuy wësene rek lay xam mooy pour pour doya leen xam-xam boo xam ne imaam Ahmad rahmatullah alayhi xayr nee na laa ci def ngir man koo maîtriser imaam Ahmad ibn Hanbal borom ngir bi neuf ans ngir mën a lu jëm ci xay imaam an-Nawawi demal ci al-Majmu' mais ñaata page la traité loolu mais de toute façon ñoom ñooñ di wax ku ci liiroon trois pages ci loolu sa bopp metti parce que attanuñ xam-xam boobu. attanuñu ko nga ñëw di doyaral ñooñu naan ñoom dañooy borom xam-xamu euh, menstrué yooyu rek lañu xam ñoom nag ñu jàpp ñoom ñooy les intellectuels voilà niñ koy waxe du ñu tus ñu jàpp ne ñoo gën muus nit ñi nekk ci idées yi naan way comme l'avait bien bien di Descartes comme d'ailleurs Saint-Augustin l'avait bien illustré yëfi caaxaan yooyu ñuy wax ngir góndi nit ñi man dinaa ñëw ci foo xam ne charia la diine ñu leen fa wow may déglu ay ay ay ay ay plat la ce que disait Platon bu ma bëggee xam ni Platon wax <laughs> mais <laughs> ma dem ci prof philosophie bi wala ma dem ci ci librairie bi jëndi euh, téere Platon kenn ginu maa xam ne mi bu ma amee lu ma lënt ma xool koo xam ne looloo domaine ma laaj ko lan laay doyee ñëw ci tànt boo xam ne dañ ne màggal la wala wala lii nii tànt bii lu mu tudd gàmmu la boo xam ne pour yonent bi alayhi salaam pour nit ku baax la ci sharia ñu nekk fi di ñu limal ay Montesquieu ak caaxaankat yooyu ñu jàpp ne ñoom ñooy ñoom ñooy ah, vraiment gars yi nag ils sont nekkoo diapason sax Montesquieu c'est diapason këj jàpp nañ ne fekk waxoo yooyu sawaay waxoo dara parce que xamuñ tous waaw xamuñu tus tus tus tus tus xamuñu dara léegi euh, mooy comme gisoon nañu comme mbaam mbaam sëf par exemple loolu dafa xaram mooy consommation de la viande asine dafa xaram kon mooy il faut animal bi kon mu bañ a nekk loolu loo xam ne dañu xaraamal ku ko consommer wala loo xamante ne nii moom ba nga koy mooy beneen condition bi mooy il faut mu nekk loo xam ne dafa am ak dund jamono ja nga koy rendi xoolal ma gaayu liir yi doon wax keroog senegal daaw la woon ndax man bi ma leen géjee seetaan euh, mois de mars bii lay mat un an mars 2017 laa mujjee seetaan Télé Sénégal toog nii taalal ko sama bopp xanaa ma dem fenn toog ñu taal ko nii mais ma toog taal ko jàpp ko te amoon naa chaîne yi mais mais faaleetuma leen woon parce que amul benn njariñ en général quoi waaw loolu mooy la vérité ku nekk bëggoon nga di xool télé boo xam ne danga ciy mën a jànge mais bu dee ñi nga xam ne diine lañuy wax saay bu ñuy wax ci diine sax danga naan way way na gaaw jeex ndax da ngay tiit ñu wax loo xam ne du dul noonu bu dee mbir yi foofu la toll te tamit dañ lay tardeloo ñoo xam ne surtout ñu bari ñoo xam ne dañuy wax ci dañ ne ci diine la ñuy wax fu ñu waxe wax toj toj yow nag di leen seetaan ci mer la ma waxoon Seyna Cheikh ne ko man affaire bi c'est nekk fii Cheikh Tidiane Kébé ne ko man ay nekk fii ñooñu dama leen a baw a seedaan parce que dañ lay merloo. te man buur yàlla daf ñoo santuloo daf maa santuloo kuy xool nag lu lay merloo tout le temps sant du la yomb waa ah. waaw moo tax man yooyu dama ko ba léegi man daal sawaay gis nga luñ ma ci nettaliwul na sëriñ diw wax na wala ñee kii nañu ci yooyu nga xam ne ñuy wax lépp luy toj toj yooyu moom ku ma ko nettaliwul duma ko xam parce que même dama fi newul sax di liirati seeni article yi ñuy bindi Seneweb ak yooyu parce que tout à c'est tout ça boo seetee ba ci biir perte temps la daf lay merloo te te te yaa yeey mer am nga droit mer parce que li ñuy wax quand même grave mais est-ce que loolu dalay avancer loo du la avancer loo nga nekk fi di perte temps ci yoo xam ne caaxaankat ya doon wax naan ay def nañ ay kii gis nañ eh, mooy temps yi ñuy wax mbaam yi ñu doon gis gaay di leen reen di xaw ma di leen jaay xaw ma fan caaxaankat yu naan ay consa gi viande asine dara newu ceeb yu mel noonu parce que ay diététicien xaw ma lan lañu xaw ma nutritionniste mais loolu xam nga loolu mooy waxi ku xamul lenn quoi sharia ne lii baaxul nga naan ay gis nañu analyser nañ affaire kan moo la ne yow tout le temps il faut bu sharia ne lii dafa xaraam rek mooy ne ñun sagesse bi tout temps dañoo war a xam li tax. te yonent bi alei saatu salam sax wax nañu lu tax dane rij sun la lii dafa sobewu dafa sobewu dafa sobewu nag ñoom comme que ñu réer lañ jàpp nañ ne sobe mooy comme nga jël ay ñoom sobe bi ñu ko jàppee mooy dañuy xool loo xam ne euh, dafa am ay microbe ay yooyu kese lool lool mooy sobe léegi bu ko amul mooy ne affaire bi baax na loolu loolu mooy ñàkk xam dara quoi loolu mooy ñàkk xam dara dara dara dara voilà mooy kon loolu mooy ci côté li ñuy rendi il faut mu nekk loo xam ne kon lu ñuy mën a yegg lekk yàppam la waaye tamit mu nekk loo xamante nii ba nga koy rendi ak dund mu ngi ci moom léegi nag mu am beneen affaire mu am benn laaj bu jëm ci li ñuy rendi muy mais bu ma rendee benn euh, xar nag hmm? walla ma rendi benn gëléem walla benn nag bi ma ko rendee ma koy fees xar bu jigéen ma gis benn benn doom mooy doomam ndeke dafa ëmboon ci biir ci biir bi ma fees ko benn mbote bu newoon ci biir daldi faatu mooy ndeke bi ma rendee yaay ji ci la faatuwaale mais du lu ma rendi mais mu ngeen intact mais dafa faatu est-ce que loolu dagan naa consommer comprendre nga li ma wax ma rendim xar mu jigéen walla fas su jigéen ci ñi ne de man nañ ko consommer te waxoon nañ loolu mooy li gën a dëgër waxu Shafi'i yeeg Hanabila kanta Maliki yi dañ noonu dañ ko sib te loolu waxoon nañ ne sibeel gi sax amu ci insha allah eh, viande chevaline ma daldi rendim xar ci biir bi ma gis benn mbote waaw léegi moom nu ñuy nu ñoo def moo xam dafa faatu loolu dañ naan la nit ki mën na koo lekk sans pour autant mu ñëw di ko rendi parce que dee na ba pare lan moo tax ndax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xadiis sayna abu sa'id alxudri radiyallahu taala anhu wa mu ne damaa laaj yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci janin janin mooy lool mooy fœtus benn lu ñu ëmb xar wala aw nag walla yooyu ma ko mu ne kuluuhu in shi'tum lekk leen ko bu leen neexee waaw am na ci beneen riwaay nee na dama ne ko yow ndaw yàlla li nanxaru naaqa wa nadbaxu albaqara wa shaata fa najidu fi batniha aljanin léegi nu ñuy def dañ koy sànn wala dañ koy lekk mu ne dañuy rendi ab gëléem wala ñu rendi ab nag wala ab gàtt ñu trouver ci biir bi li nga xam ne mooy janin mooy ab liir ndax dañ koy sànni wala dañ koy lekk mu ne kuluhu in fa inna zakatahu hmm, zakatu umme mu ne leen lekk leen ko bu leen neexee ndax lan moom ak rendee bi ngeen rendee yaayam ah, ci la fekk mu dee bi ngeen ko rendee ba pare loolu mooy taxaw place wu ak rendee moom ndax ta ta ta tabaan la dagane mais pas ci cosaan mais mooy ne bu dee da ngaa rendi xar mi nga ñëw fekk mu faatu kii bi newoon ci biir bi mooy loolu man ngeen ko lekk man ngeen ko fees directement jarul ngeen koy rendi mais nag bu dee ne da ngeen rendi yaayam mu daal di jóg deewul bu boobaa moom manu ngeen koo lekk noonu non. mooy il bu boobaa boobu moom rendi moo ci ma nekk te xadiis boobu noonu imaamu Abu Daawud as imaam at-Tirmidi ak imaam Ibn Maaja raxmatullah alayhim daal dinañ koy solo loolu mooy wax waa jumhur xilaafan xanafiya contrairement ak xanafiya yi mais lii mooy li nga xam ne mooy li gën dëgër ndax xadiis bi texte bi da cee ñëw lu leer kon loolu moo jëm ci wàllu par exemple rendi lu mel noonu léegi nag mu des beneen affaire li ñuy rendi waa bu dee ne nag dafa nekk loo xamante ne nii hein moom mënuñu koo rendi parce que comme aw nag woo xam ne gaa yi saa yi dañoo waajal dem ba koy waajal rek mu ne bërëb jóg daldi daw daal di rëcc gaa yi gaa taw topp ba sonn nañu ko jàpp mais boobu nu ñuy def bu boobaa yonent bi aleyhi salaatu salaam lim ci wax te lool mooy waxu jumhur jumhurul ulama contrairement ak imam Malik këne bu boobaa comme say comme comme rëbb xam nga am rëbb moom mooy rëbb kenn du la ne rëbb mi li rëbb gazelle bi danga koy fexe jàpp nga tëral ko nga rendi ko déedéet loolu ak tay sayd la sayd ak lii comme picc mi xam nga man manumaa ñëw ak ak ginaar jëru flèche dóor ko ko mu faatuma jëwul rey déedéet ndax loolu domestique la bu dee animal boo xam ne pour chasse la animal bu ñuy bu ñuy rëbb la bu boobaa mooy flèche wala pistolet boo xamante ne ni pour pour rëbb la wala yu mel noonu wala jaasi wala xeej yoo ñuy sànni loolu da ciy doy bu ko dalee loolu doy na ci loolu lu ñu waayi tout le dafa war ñëw di rendi mbir mi déedéet même bu ko ab xaj jàppalee ida arsalta kalbakal muallam hein fa wajabtahu ah, fa axada fa kul fa in tajidhu yakul fala takul fa innaka la tardi a axadtahu laka aw li nafsi aw kama qaala alayhi salaatu wasalaam la sayyid sayyidna rasulullah alayhi salaatu wasalaam waxoon ñoom sayyidna abu labata al-Xushani radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ak ñoom kële Adi bin Haatimin radiyallahu ta'ala anhu ku nekk waxoon na ko lool boo yónnee sa xaj bi yow rëbbkat bi bi nga xam ne danga koo jàngal nga xam-xam ni mu amee solo xaj bi am xam-xam sax mu ëpp doole xaj bu amul xam-xam ndax xaj bu amul xam-xam moom bu jàppee doo lekk waaw bés booy rëbb ànd xaj boo xam ne jàngaloo ko dressé woo ko bés bu ñëwee jàpp yow loolu daganul ci yow moo ndax condition rëbb xaj il faut mu nekk xaj boo xam ne danga koo jàngal waaw bu jàppee hein ah fokkul mën ngaa lekk waaye boo ñëwee fekk mu jàpp commencé koo lekk mu ne ko bu ko lekk parce que xamoo ndax <laughs> pour sa bopp la woon wala pour moom parce que tax mu koy muy door a commencé di lekk mooy pour moom la jàppal voilà léegi nag bu dee kon nag li nga xam ne dañ koo tëloo ngeen dem ba koy rendi mu ne bërëb tëb daldi njuuy gaa yi lottal leen kooku wu ñu mënee am ab xeej wala flèche wala loolu comme ni ñuy def rëbb rek noonu lañ koy def buñ ko nee tël mu daanu jaare fa faatu mooy dagan na ñu ne ah oui alors na mais nag du rëbb ma du gibier ah man la waaw du gibier de mais yeneen mi alayhi salaam ci xadiis Seydina Abu Rafi' tamu nekk ci saxiixu imaamu muslim ak saxiixu imaamu albuxaari ak saxiixu imaamu muslim ibn alxajjaaj alqushayri an-naysaabuuri raxmatullaahi alayhima seydina abu raafi seydina raafi ma naan abu raafi seydina raafi ibn xadiij radiyallaahu taala anhu mu ne dañoo mas a nekk ànd ak yonent bi alayhi salaam ci benn tukki mu am benn gàtt boo benn kii gëléem goo xam ne dafa rëcc waaw mu ne te ñun amuñ woon ay fas waaw ndax moom nga bu dee fas fas moo gën a gaaw fas moo gën a gaaw mooy bi nga mën a gaaw ngir xool ni ngeen koy kare ngir jàppaat ko mu ne bi mu rëccee daw am benn waay ci ñun bu jël xeejam daldi koy sànni gëléem gi léegi loolu moo ko faat yonent mi aleyhi salaatu salaam nag ne leen bi ñëwee waxu ko mu ne leen waaw bu benn bu benn ci bàyyi may noote leen ba rëcc leen ci yu mel nii fasna'u bihi hakada def leen comme li waa ji def nii moo imaam Maalik rahmatullah aleyhi nag moom dafa gisoon ne loolu daganul waaw parce que moo tax imaam Ahmad rahmatullah alayhi xoolal xoolal rek imaam Ahmad rahmatullah alayhi ba mu ba mu xamee ne imaam Malik moom contraire waa jumhuur ñépp loolu lañ wax ndax xadiis bi waaw xanafiya yeeg shafi'iya yeeg même malikiya yi mais imaam Malik ci boppam moom dafa jàppoon ne affaire bi non non moo tax imaam Ahmad xam nga lan ban ngànt la ko utal la'alla Maalik lam yablughu xadiisa xadiisu Raafi' abi Raafi' Allah Allah mu ne amaana de imaam Maalik de rahmatullah li tax mu wax lii mooy ne amaana te loolu lañ mën a am ci moom njort boobu waaw mooy amaana xadiisu Raafi' na Xadiij bi da ko dikkalul moo tax mu wax li mu wax Allah Allah Allah gis nga neewul ne ah loo wax jooju moom tegul fenn moom <laughs> comme ni ko gaa yi waxe léegi nii benn boroom xam-xam bu mag wax ñu naan waaye ah wax jooj de waxi caaxaan la boroom xam-xam nag laa wax ah. si boroom xam-xam laa xam nga ñun wolof yi moom ku tëb tëb ñu ne kii mooy mooy mooy mooy mooy mooy boroom jamono boroom jamono joo xamante ne nii xanaa waaw yéen seen jamono yéen xanaa bu ngeen d'accord yéen ñi ko gëm ñooñu na nekk seen boroom jamono mais taxaw ñeme yàlla naan kii mooy boroom jamono sawaay lool lool lool hein loolu c'est problème loolu problème la waaw naan borom xam-xam bu mag la alors que waa ji waa ji amoo àllu moo tax borom xam-xam lañ wax moo tax nit xam nga war taxaw moo xam ne ñépp boroom xam-xam yi ñoo ko seedeel ne borom xam-xam la kooku même bu ne da nga gis mu wax ak lu wuteeg ay xadis wax loolu teeyal te tamit rafetalal ni ngay ni ngay waxe moo tax ahmad ne la àlla malik lam yablughu xadiisu raafi ah imaana di imaam malik da ko agsiwul ci moom xadiisu seydina raafi ibn xadiij waaw radiyallahu taala anhu wa ardaa léegi kon charte kon li ñu rendee maaliki yi rahmatullah alayhi te du ñoom rek ab dañu ne bokk na ci condition yi li li ñuy rendi pour rendi bi baax hein mooy ñu rendee ko ci put gi loolu mooy lan mooy ne boo tegee am xar commencer rendi ko ci doq gi baaxul parce que loolu kenn du ko tudde rendi même bu dee après di nga dagg li nga xam ne moom lañ tax moom lañ ne man nga koo dagg parce que dañ ne foofu du bërëbu rendiwaay doq gi wala nga ñëw côté yi côté yi au lieu nga commencer pour gi nga commencer ci ci côté yi quoi ci ci ci côté doq gi mooy boo jógee côté gauche bi wala côté droite bi ñoom lañ ne loolu lépp nag ku ko fi defee loolu moom mooy sag sag rendi baaxul waaw loolu ci ngiiru maalikee yi moom mooy seen madhab mooy madhab bi ah. léegi <laughs> mooy ko ku rendee doq <laughs> walla ci wet gi rendi xar mi ju doq ñu ne la yow de medd la léegi nag loolu day bu dee rendi da waaj dafa rendi dagg baat bi nag dañ naan loolu moom li gën a dëgër même bu dee am nañu naan loolu it du baax mais li gën a dëgër mooy baax na mooy baax na léegi nag lii nag moo ñuy defal transition ci dernier point bi mooy alatu zabih mooy li nga xamante ne ni moom lañuy rendee bu boobaa li ñuy rendee moom lu muy doon waaw loolu nag mooy moo mooy transition bi mooy il faut loolu mooy benn mais bi ma la waxoon teg ko sa kanam lool condition yi li ñuy rendee mooy il faut mu nekk loo xamante ne ni li ñuy rendee lay wax de mooy paaka bi wala loolu ñu nag dañu tàmm naan paaka paaka kese mais du paaka kese mooy kon moom il faut mu nekk loo xamante ne nii day dokk waaw xam ne day dagg loolu nag mën naa nekk weñ comme paaka wala mu nekk nu tudd leneen li céramique le mën na nekk sax am bant boo xam ne gars yi dañ koo defar ba mu ñaw wala aw xeer woo xam ne dañ koo defar ba mu mel ni paaka ñaw yooyu yëpp mën naa nekk waaw te loo xam ne ak daggam bu daggee da ngay gis ni deret gi di gicle di génn te mën a dagg li nga xam ne mooy wadajey ni yiñ la waxoon ñaari sidit yooyu léegi rek sauf que loolu nag mooy mat mooy dama laa jox exemple céramique weñ ak xeer yu ñaw mooy il faut mu ñaw ak yu mel noonu waaye nag am na loo xam ne moom dañ koo tere te yonent mi alayhi salaatu salaam moo ko tere mooy li nga xamante ne mooy mu bañ a nekk nag affaire boobu ngay rendee yax walla mu bañ a nekk li nga xamante ne mooy we we euh, nu tudd kii euh, manaan yax kii laa ci bëgg mooy bëñ voilà ndax yeneen bi alei saatu salaam dafa wax dafa wax ci xadis boo xam ne mu ngi saxi imaamul Buxaari mu ne raxmatullah aleyhi Seydina Raafi ibn Xadiij moo ko nettali ba léegi mu ne dañ mën a wax yonent bi aleyhi salaatu wa salaam yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam inna laaqul aduwwa gadan wa laysat ma'anaa mudan wala mudyun wala wa laysa maana mudyun nan lañuy def mu ne yonent ci ma lay saa saa dama ne ko ñun de suba dañuy dañuy wax mudyun walla muden voilà mudaa dañ koy wax te amuñu li nga xam ne mooy paaka mais nan lañuy def nan lañuy def yonent mi aleyhi salaatu salaam ne maa anhara dam wa dhukira smullahi fakul laysa sinna wa dhufr amma sinnu fa lii mooy condition bi nga xam ne moom bu remplir ci li ñuy rendee rek baax na maa anhara dam mu wax ko lu leer ne ko lu général lépp loo xam ne day génne deret ji ci lu gaaw waaw wa zukiras mooy lépp loo xam ne boo ci ren boo ko rendeewee deret ji dina génn deret joo ñu xam ne moo tax mbir mi mooy sobe bi aw daman masfuhan fa innahu rijs ndax sobe la mu ne lépp loo xam ne anhara day gicle di génn deret yi ci lu gaaw ad-dama wa dhukira ismullahi te ñu tudd ci tur yàlla li bokk na ci li ñuy wax Shafi'i yi ne leen gis nga yonent ma da ne tudd yàlla bi da koo kii après aaya bi gis nga fii da koo da ko ci indi ngir farata bu mu nekk condition bu mu nekk ngir mbir mi ñu man koo lekk mu ne fa kuloo ngeen lekk ko mu ne nag laysa laysa sinna wa dhufur loo xam ne nag du nekk bëñ loo xam façon nu daan bi daan bu ñaw laak nga ñëw rekk tracé ko putu xar bi mooy ne yow loolu médd la voilà wala dhufur du caagante we ak nu wewewoo nga rendee ko loolu baaxul mu ne am sinnu fa am ndax bëñ bëñ ci azm la mooy euh, yaaru yax la yax waaw kantaa li ci des mu ne wa am a zufur fa mudal xabasha kantaa zufur mooy we loolu mooy paakaay éthiopiens yi en général ñoom loolu lañ doon rendee jamono yooyu ah kon mooy rendee ay yax le fait que nañu bëñ parce que yax la mooy ay yaxit kenn du ko rendee waaw moo tax kon nit ki léegi nag mooy bu ci génnee yi mooy yooyu moom mën a koo rendee we ak bëñ lool moom c'est impossible ak noo ko nes nesale di ci rendee lool lool du dagal léegi loolu leer na ah. moo tax kon lu dul lool dinañ ko mën a rendee léegi nag kon mu dees waxoon nañ la xadiisu ndaw si ndaw si nga xam ne dafa rendee woon euh, euh, gàtt ga kii ba jàppoon mu dab ko daal di koy rendee ak xeer ñu laaj yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne lekk leen mu ne lekk leen ko waaw mu ne lekk leen ko ndax loolu mën naa nekk xeer lañ ko rendee mu ne leen loolu e, man ngeen ko lekk moom alayhi salaatu wassalaam te mu ngi ci saxiixu imaamul Buxaari xadiis boobu léegi nag mu des waa léegi yi nga xam ne nii ci ca lañuy jeexale e, mooy yi nga xam ne ay machine la comme abattoir yi nga xam ne xar yi dañ leen di rangale ñuy ñëw ñuy àgg fi nga xam ne fara ñuy dagge seen seen baat yi dañ naan lool fekk remplir na rek yii nii mooy affaire bi obligé wul que li ñuy rendee il faut ab loxo téye ko léegi nga ne ma eh, kon yow kii rendi fu mu suti ñu ne kii rendi mooy ki leen di exposer di leen indi ci kii bi te moom mooy wax bismillah bi waaw machine bi moom xalaatoo machine bi naan la bismillah te bu ko waxoon sax loolu du mukallaf ngam ne dañ leen di rangale ñu agsi bu ñu agsee rek mu dagg baat bi hop boobu jàll daggaat beneen mu jàll daggaat beneen mu jàll loolu dagan na mooy bu dee ne ki koy def ab jullit la boo xam ne moom mooy rangale gaay di buy dem muy wax bismillah gaay di dem waaw ñuy rendi machine bi di rendi muy muy dagg baat yi léegi nag foofu xam nga ci am na yoo xam noonu dañuy dagg baat bi completement am na wax naa ne am na ñu naan la loolu moom du dagan mais loolu insha allah loolu dagan na waaw dagg baat bi lépp mooy ne dagan na parce que liñ ci war a dagg put gi dem na kii bi ñaari wad wada ji dem na dagg nañ li ñu waroon a dagg waaw ñuy dagg baat yi noonu moo tax loolu noon day mën a nekk yi xew ci abattoir yi bu dee ne jullit a koy def bu tubaab a toog fee naan bismillah comme la ma waaja ne itali doon ma wax naan ma benn tubaab daal lañ kii xaw ma sax dañ koo tudd nan bismillah moom moom ab bismillah dana day ñëw nan ngeen kii we ñu ne ko bismillah amu rendil leen feesal leen tubaab ab ab ate kooku moom mooy yi ñoom ay ay medd lañuy lekk manoo dem ci fermier bi jënd sam xaru tabaski ba pare bëgg lu féex toog sa oto tànn xar mi toog naan ko je vous mu ne la waaw mu ne la qu'est-ce qu'on dit euh, tiens-moi nga wax ko bismillah mu wax bismillah ren di mooy yow medd nga nga nga ngéntee sa doom voilà léegi mooy loolu ab yéefar manu koo def bu ab yéefar a taxaw naan gaa yi aywa bismillah bismillah bismillah lool du baax waxoon nañ ni ñu baax la mooy juif wala chrétien mais athée ki bouddhiste ak gaa yooyu agnostique yi loolu du baax léegi nag fi ñuy jeexale insha allah mooy nag yeneen ci ba aleyhi salaatu salaam sharia dañoo jàngal rafetal ci lépp rafetal ci lépp comme xadiisu seydina Shaddaad ibn Aws bi te imaam muslim soloo ko mu ngi ci al arbain an-nawawiya rahmatullah alayhi mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa ne inna allaha kataba al ixsaana ala kulli shay fa ida qataltum fa axsinu alqitla wa ida dabaxtum fa axsinu aldibxa wal yuxidda axadukum shafrata wal yurix zabita zabixata sallallahu alayhi wa sallam mu ne buur yàlla de dafa bind rafetal ci lépp waaw moo tax koo gis muy jaay filger nga koy jéem wax muy jaay ñàkk teggin bàyyi kooku ñàkk tegginam te xam ne lool du daraay diine waaw du daraay diine du tusi diine parce que diine moom ci lu rafet la tegu buur yàlla inna allaha katabal ihsaana ala kulli shay buur yàlla dafa bind yiw ci lépp waaw ak rafetal mu ne fa ida qataltum bu ngeen di xare bay rey sax fa ahsinul qitla na ngeen rafetal ni ngeen di rey seenum noon waaw ay décapité fii def ko ci réseaux sociaux yooyu yépp sa xaram waaw mus la jàpp yaram di ko lasee rek loolu dafa xaram ci sharia ñooy nit ngay dégg ñu naan dañ koy def teg ko ci diine ñu teguñu ko ci diine ci seen bakkan ak seen vengeance seen xol yu assoiffé de vengeance ci tool lañ ko teg nee teguñu ko ci sharia ndax yonent mi aleyhi salaatu salaam nee na buur yàlla dafa bind rafetal ci lépp fa ida qataltum bu ngeen di rey sax fa ahsinul qitla na ngeen rey rafetale ni ngeen di rey wa ida dabaxtum bu ngeen di rendi fa ahsinul dibha nangeen ngeen ren na rafetal ni ngeen di rendee nan lañ koy rafetale mu ne wal yu xidda ahadukum shafrata nit ki buy rendi na daas li nga xam ne mooy paaka bi walla li muy rendee na ñaw bu ko defee wal yu rex zabihata li muy rendi mën a noppalu gis nga liñ la wax naan gaa yi dañuy jaay yërmale xamuñ ne li yërmale ci bet bi ci ci bàyyi ma bi mooy paaka bi ñaw te nit ki gaaw koo rendi mu jeex mais souffrance daa dara daa gën a maas courant maasal courant bi nga xool wala ñu jël ko dóor ko dara ci bopp loolu loolu loolu loolu assommé yi ñu koy def loolu dina ñaaw que rendi gi ñuy taxaw naan ay lii c'est inhumain ak c'est barbare alors que ñoom dañuy def c'est plus que barbare mu ne wal yu rex tara noppal zabihata li nga xam ne moom lay rendi bu defee noonu ci ñawal li nga xam ne alatu zabhi léegi nag bokk na ci sopp nit ki daldi koy tëral rend li ñuy rendi mais bu dee lu ñuy lakk wax nañ la ñu doon def benn tànk géléem bi lañuy takk téeku yeneen yi mu sukk ñu daldi koy jam foofu ci côté ci put gi comme girafe ak yooyu bu dee li ñuy rendi nag danga koy tëral loolu mooy bokk lii nag ay lii la lii moom ay ay teggin la ak euh, sa tànk bi ngay jël teg ko ngir mën gin koo mën a téye ak li nga xam ne jublu penku beet yooyu noonu yépp yooyu yooyu yépp du du loo xam ne loolu dañ koo sopp waaw mais nekkul ne loo xam ne dañ naan euh, lii farata la ci mbir yi déedéet loolu la léegi kon loolu la insha allahu taala xam naa kon tey noonu lañuy yem waa jataa bii di inshaa allah ñu daldi aggale ba léegi ci njàngat yi ñuy jële ci ghazwatul fath makka zaadaha allahu tashrifan wa takrima wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala